mooy Aasim ibn Thabit la tuddoon di Aasim du doomu ku ñuy wax Thabit Thabit boobu di doomu ku ñuy wax Abi Aqlah Abi Aqlah moo tuddoon Qays ibn Isma ibn Nu'man te bokk ci waa Lamsaar bokk ci waa Aws moom Aasim ibn Thabit maam la ci doomu seydina umar bnu alxataabi radiallahu taala anhu mi tudd aasim di aasim ibnu umar bnu alxataabi radiallahu an iljami ci côté yaayam di doomu seydina umar boobu aasim bi maamam la moom nag seydina aasim aasim ibnu thaabit radiallahu anhu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam ci waa lansaar bokk ci min as-saabiqiin al awwaliin ñi njëkk nangul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te bokk ci waa ahlul madina madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa dafa solo ci musnadam raxmatullah mu jaar ci yoonu rifaa ibn al-Hajjaaj mu jëlee moom rifaa ci baayam di Hajjaaj moom mu jëlee ci al-Husayn ibn as-Saa'ibi moom mu ne qaala lamma kaanat laylatu al-aqaba aw laylatu badrin qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam liman ma'ahu kayfa tuqaatiluun mu ne moom seydina alxasan ibn saaib raxmatullah alayhima mu ne keroog bi nga xam ne guddik aqaba muy aqabatu mina walla guddi badrin di ghazwatu badrin mooy dafa am li nga xam ne mooy sikki sàkk est-ce que xew-xew bii muy nettali ci seydina asim ibn saabit ndax mu ngi xewoon est-ce que aqaba la xewe woon fële ca mina ca makka laata yonent bi aleyhi salaatu di gàddaay si walla boog dafa xew guddig laylatul li nga xam ne mooy ghazwatu badrin mu ne qaala nabiyu liman maa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax ñi mu nekkaloon saxaabaami radiyallahu anhum kayfa tuqaataluun bu dee aqaba mooy ñam doon amal accord yooyu ci waa lansaar pour laaj leen ñoom ana naka lañuy xeexe ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono jooju dafa soxla woon ku ko protéger ba mu mën a jottali kalaamu rabbihi azza wa jal ngir mu mën a jottali li ko boroomam daldi digal muy mission woon nee na kon mu daldi laaj ñooñu lool mooy bu dee Aqaba la bu dee fii Badr mooy dalee na laaj pour xool ne guddi gii kat ah ca suba ga ca la Badr di xew léegi nag mu laaj saxaaba mi radiyallahu anhum ne leen kayfa tuqaataluun ana naka ngeen di xeexe mu ne fa qaama Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlahi fa axada al qawsa wan nabla mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam laajee lool ci la Aasim ibn Thaabit radiyallahu anhu di ibn abil aqlax daal jóge fa axada al mu daal di jël li nga xam ne mooy flèche fi ñu koy def wan la jël flèche jël fi ñu koy arc bi ñuy def flèche bi pour dugal ko ci xëcc tiire wa qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ida kaana alqawmu qariban min mi'atay diraa kaana ar-ramy mu ne ko nag ñun daal nii lañuy xeexe alayhi salaatu salaam bu dee ne suñuy noon dañ ñoo jege ci lu tolloog deux cents à mooy ziraa jóge ci baaraamu loxo yi ba ci kuddu ba ci conc bi foofu loolu boo ko tegee ba mu mat lan ba mu mat deux cents fois mooy mesure la woon dalay wax benn distance boo xam ne buñ ci yeggee bu dee noonu lañ jege ak suñu noon mu ne ram ramyu li ñuy utiliser foofu mooy suñu xeeg yi lañuy jël ak suñu flèche yi ñu yor suñu flèche yi boog la jël di sànni ay flèche noon yi mooy bu dee deux cent moo distance suñu digganteeg ñoom ñu utiliser suñuy flèche wa ida danaw xatta tanaaluhum rimah kaanat al mudaasatu xatta taqassaf mu ne mee nag kantaa bu dee ne nag dañ ñoo gën a jege loolu noon bi dafa ñëw ba gën ñoo jege ñu xam ne bu ñu jëlee suñu euh, li nga xamante ne ni mooy xeej yi dinañ leen mën a jote dinañ leen mën a laal bu boobaa nag ñu daldi utiliser li nga xam ne euh, mooy suñu xeej yi moom lañuy utiliser contre noon bi moo tax mu ne kaanatil mudaasa bu ko suñuy xeej jotee rekk jamantee fi amati suñuy léegi flèche yi dañuy teg nële xam ne flèche bala ngay tawwi waa ji agsi sa kaw léegi nag ñu jël suñuy xeej jamante bi ak noon yi tàmbali xatta taqasafa duñu bàyyi lool nag fekk xeej yi ñu yor rumxu yooyu daldiwul dàmm mu ne fa ida taqassafat bu ñu demee nag ba dàmm ñu xam ne lii mënatuñ leen a utiliser ñu daldi leen teg wa axadna suyuufa ñu daldi bocc suñu jaas yi nag mu daldi des wa kaanatil mujaalada wala al mujaalida al mujaalada ñu génn suñu jaas yi léegi nag moom kooraa koor la fëggante yi ba xeex bi jeex a ci des ñun sang bi danga bëgg xam ne ñuy xeexe ñun di nii lañuy xeex buñ ñu soree lu toll ni deux cents dirham ah, jóge ci baaraam yi ba ci conc bi boo ko tegee ba mat deux cents fois bu dee lu toll noonu la suñuy flèche la ñuy utiliser buñ ñu ginee jege nag ñu xam ne bu ñu jëlee suñu xeej yi di sànni dina leen dal bu boobaa ñu jël ko jamante bi daldi commencer ba kera muy damm bu dammee nag ñu daldi bocc suñu jaas yi ci seenu mba ñun de nii lañuy xeexe yow alayhi salaatu wassalaam fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wasallama yonent bi alayhi salaatu ginnaaw bi mu déggee Aasim ibn Thaabit radiyallahu ta'ala anhu daldi wax loolu mu ne hakada unzilat al harb man qaatala falyuqaatil kama yuqaatilu aasim mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam naka nii de nii nga wax de lii mooy noonu lañ wàccee xeex noonu lañu wàccee xeex mooy xeex lu ñuy jàng la amateur buy xeex rekk nga xam ko mu ne ko hakada looloo tax école militaire yi lu ñuy jàngale lu dul lu ñuy xeexe ak formation yi ñuy def militaire yeeg ay ñuy wax ay GIGN nag gaa yooyu yépp loolu rek lañuy jàng pour mën a dem ci terrain bi ak les militaires mu ne ko hakada unzilatil bu naka nii lañu wàccee xare mais lii mooy bi nga xam ne yooyu ñooy dox waaye lii nii ba léegi ci guerre moderne yi tamit nii lay demee mooy ne balaa roofaloo di wàcc ci sur terre te ñépp xam nañ ne guerre yi ni noonu la fu sori ngay toll au lieu léegi la nekkoon palaasu flèche yi mooy euh, tomahawk yi ak sol-sol yeek missile sol-sol yeeg sol air yi nga xam ne fu sori ak navire yi nga xam ne ak sous yi sous-marins yi ak port port avion yi nga xam ne ñoom fa la avion yi décoller dem ba ca niir yi daal di bombarder ndax dañuy soree buñ demee nag ba xam ne loolu nooy na ndax lool boo ko defee mooy di nga wàññi lu bari ci noon bi di nga laal ñu bari flèche yi ak bomb yi léegi nag bu desee nag lu dul ñuy gën a jegante nag léegi dootuñ jëlati lan ay xeej ak i jaasi waaye kalaas yeeg pistolet yeeg yooyu ñooy yi nga xam ne ak mitrailleur lourd yeeg roquettes yi lance roquettes yi daanaka yooyoo fay desati mu ne hakada naka nii nga wax aasim unzilatil xarbu noonu lañu wàccee xeex man qaatala képp ku xeexati di xareeteeg noon bi fal yuqaatil kama yuqaatilu Aasim na xaree comme nii ko Aasim wax ibn Thabit radiyallahu taala arda moom Seydina Aasim kon gis nañ ne kon nettali bi dafa am sikki sàkk su waa bay'atul wala badrin ah, waaye lum ci man di deme moom seydina Aasim radiyallahu taala anhu fekke na ghazwatu badrin di Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqlahi radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la agsi jóge fi nga xam ne mooy badrin ñëw ba àgg ci as-Safra gis nañ ne mu daldi digal ñu daldi rey an-Nadr ibn mi nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib moo ko rey a ah, bi nga xam ne nag ci la agsee comme li imaam Ibn Isxaaq wax mu ne summa xaraja xatta ida kaana bi irqi dibiyati qutila Uqbatu ibn Abi Mu'ayt mu ne nag bi nga xam ne ci la àgg ci bërëb boobu ñu naan irqi dibiya foofu ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi digalee ñu daldi rey ki nga xam ne mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhi bi nga xamante ne kon ci lañ koy rey ki mooy Seydina Asim ibn moom mu bokk ci prisonniers yiñ jële Badrin ci waa ci ginnaaw bi ñu leen nërmalee moom ak an na ibn al-Harith ñoom ñaar bokkoon ci ñu gënoon a sonal yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme niñ ko waxe woon ñoom ñaar la digal ñu daldi leen di rey ci prisonniers yi ah keroog imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mu ne wa lamma aqbala ilayhi Aasim ibn Thaabit qaala yaa ma'shara Quraysh alaa ma uqtalu min bayni min man haahunaa qaala ay Aasim radiyallaahu anhu alaa cadaawatika Allaaha wa rasuulahu keroog Seydina Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi nee na keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dëpp jóge Badrin di ñibbi Madinatul Munawwara ba ñëw ci bërëb boobu mu daldi digal ñu daldi ray ki nga xam ne mooy ba ibn Abi Mu'ayt mu ne bi nga xamante ne ci la Aasim ibn Thabit daldi ñëwee nag ngir doxal li ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digal Uqba ibn Abi Mu'ayt ne yaa ma'shara Qurayshin ne mbokk prisonnier wam yiñ jàpp yaa ma'shara Quraysh ee eh, yéen mbooloom Quraysh mii ñu ànd ñun ñépp nekk ay prisonnier alaa uqtalu min bayni man haahuna waa man moom lan moo tax ñu bàyyi fi ñépp déeg ñépp bàyyi ñépp nar maa rey man Uqba ibn Abi Mu'ayt waay waay rey googu fa ci lan lay teguwaay ci ray giñ mën ra rey man ki nga xam ne maay Uqba ibn Abi Mu'ayt xaala Seydina Asim ibn Thabit daal di koy tontu ne ko waaye maa yaa ma'shara Quraysh rawatina saxaaba yi radiyallahu anhum ñi nga xam ne ci muhaajiruuna yi nga xam ne ñoom ñoo fekke ak waa lansaar ñoom ñi ànd defe def jox defet waa Quraysh mu ne leen yéen ñépp laay wax yéen ñi nekk fii te bokk ci Quraysh ala ma uqtalu min bayni man haahuna ana lan laa def ba nga xam ne man rekk lañ fi nar nii ci prisonniers seydna aasim ibn thabit ne ko ala adaawatika wa rasula ne ko boo gisee ñu nar laa rey nii yow xam nga lu tax ndax sa noonoogu tar gi nga noonoog yàlla ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah loolu la seydna muusa ibn uqba daldi solo te imaam al bayhaqi raxmatullah aley daal dina koy indi ci ad dalaa'il di dalaa'ilu nubuwa mu soloo ko jële ko ci seydina muusa ibn uqba raxmatullaahi alal jamii moom nag lii muy laaj waxoon nañ la li tax ñu rey ko moom ci début cours bi li tax mooy li mu naan lu tax mooy ak mbonam gi mu ci yonent bi a moo ko xojoon ñu naan déet moo jëli woon li nga xamante ne mooy mbàqu gële ki gàtt boobu ñu sànni woon mu daldi fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sujjóot mu daldi koy sotti ba ni as-sayyidatu Faatima bint rasulillah aleyhim asalaatu wassalaam ñëw raxasal ko daldi raxas salte boobu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi e, yëkkati dóora yëkkati bopp am na nag ci boroom xam-xam yi comme imaam ibn hisham nee na wa yuqaalu bal qatala uqba ali ibn abi taalibin fi ma dakarahu zuhri wa geyruhu min ahli al ilm mu ne kanta imaam abdulmalik ibn hisham rahmatullaahi aley moom dane nga xam ne moo tëggaat siira imaam ibn isxaaq bi muy imaam abdulmalik nee nañu am na nag ñu ne du aasim bi moo waaye seydina ali ibn abi taalib non seulement moo alxaaris kii an nadr ibn alxaaris waaye moo rey Uqbat ibn eh, Abi Mu'ayt alayhima min allahi yastaxiqaani imaam alxaafiz ibn Kathir ci albidaaya wa nihaaya bi nga xamantene ne nii ci la indi loolu di nettali xabaar bi mu ne qultu nee man alxaafiz ibn Kathir raxmatullaahi aleyhi kaana haadaani rajulaan min sharri cibaadillah wa aktharihim kufran wa cinaadan wa baghyan wa xasada wa baghyan wa xasadan wa hijaa'an lil islaami wa ahlihi la'anahum allahu wa qad fa'al mu ne qultu nee naa man al imaam Imaaduddin Abul Fidaa ibn Kathir rahmatullah aleyhi mu ne kaana haadaani rajulaani gis nga ñaari gaa yii di an-Nadr ibn al ak Uqbat ibn Abi Mu'ayt ñoom ñaar dañoo masa nekk min sharri ibaadillah bokk ci ñi gën a bon ci jaamu yàlla yi wa aktharihim kufran bokk ci ñi gën a tar gën ak kéefër bu ñu gu ñu weddi woon yàlla ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa inaadan bokk ci jaamu yàlla ñi ci yées gin cee weddi gin cee féttërlu wa baghyan gin cee jéggi dayo dépasser les wa hasadan ak kiñaan gu ñu amoon ci lislaam ak jullit ñi yonent bi aleyhi wa hijaan lil islaam waaye ginoon bokk ci yéeféer yu bon yi nga xam ne ñoo ginoon a tar làmmeñ wu ñaawuñ doon teg ci deru lislaam wa ahli yi ak jullit ñi mu ne la'anahum allah man imaam alxaafiz ibn kathir maa ngi ñaan yal na leen yàlla rëbb ñoom ñaar waqat te dëgg dëgg faala buur yàlla def na sama ñaan gi sax waaw rëbb na leen koo xam ne di noonoog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam treize mu lay woo ci jàmm ba nii nga xam ne nga ñëw naan danga koy xeex far mu mujj daldi digle ñu daldi lay rey ci biir prisonniers yi loolu nag mbir la moo xamante ne woon rey gii ñu rey Uqba ibn Abi Mu'ayt Allahu akbar dafa nekk loo xam ne moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon benn bis màkk alhamdulillah bi ñu newee Makka ñoom ñu leen di néewal doole ñu leen di néewal doole di leen sonal am na benn bés dafa lor yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lor yu metti yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko in wajad in wajadtuka xaarija makka darabtu unuqaka sabra ne ko yow gis nga ah, E, Uqba ibn Abi Mu'ayt in wajadtuka bu ma la fekkee man rasulullah sallallahu alayhi fu ñu dajee bu ma la trouver xaarija Makka en dehors de cette ville al mubaaraka fu bu bés bu ma daj bu ma la trouver en door de la Mecque darabtu unuqaka sabran dinaa dóor sa doq gi dinaa ci dóor jaasi mooy dinañ la yeew téela dinaa la yeew dóor sa doq sa doq gi naa ci dóor jaasi loolu la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di woon dig wa sadaqa allahu taala wa sadaqa allahu taala rasula fi qawlihi li Uqba waxam jooju moo waxoon Uqba ne ko bu ma la trouver en dehors de la Mecque dinaa la yeew dóor sa doq jaasi buur yàlla dëggal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci lii nga xam ne ñenn ñi imaam ibn Isxaaq nee na Seydina Aasim ibn Saabit moo ko rey am imaam ibn Hishaam ne am nañu ne Ali ibn Abi Taalib Ali radiyallahu anhu xadiis bi imaam at-Tabari daal dina koy solo ci taarixam jële ko ci yoonu imaam ibn Isxaaq euh, ndax imaam ibn Isxaaq bi mu ko ëndee ba pare dafa joxe càllalem ne kama xaddatani abu ubayda ibn muhammad ibn ammaar ibn yaasirin radiyallahu taala an yaasir muy sëtu seydna yaasir ak sumaya bint xayaatin wala bint xubbaatin radiyallahu taala an il jami moom imaam ibn isxaaq bi mu nettalee reyuk Uqba gi Ah, dane comme ni nga xam ne noonu la ma ko nettalee abu ubayda di doomi muhammad muhammad boobu di doomi ammaar ibn yaasir di as-saxaabi ibn saxaabi seydina ammaar abu zubyan radiyallahu taala anhu wa ardaa Seyna Abu Hatim dane munkarul xadiis kooku xadiisam xamuñu mooy xadiisam duñ ko nangu munkar bon loolu liñ ko foo bari na quoi jarul ñu ciy ñëwaat mooy ab da'if boo xam ne day moom day day solo luy wutee li ñu wóor ñuy sol solo da'ifun xaalafa thiqa loolu mooy munkarul xadiis moom day solo moom ku faible la koo xam ne ay waxam dafa moom ay riwaayam dafa faible muy solo loo xam ne daanako li ñuy solo lu ci ëpp day wuti ñi nga xam ne mooy ñu wóor lool mooy munkarul xadiis loolu la imaam abu xaatim wax raxmatullah alayhi ci abu ubayda ibn muhammad ibn ammaar kanta imaam az-zahabi raxmatullah alayhi dane saduq dane moom mooy waxam wute nag wax bële moom dane saduq ku dëggu la kanta imaam alxaafiz ibn xajar ci at taqrib mu ne maqbul moom nit la koo xam ne dinañuy nangu ay waxam waaye waaye waaye euh, euh, mooy maqbul moom kese duñu ñu nangu waxam mooy fokk am keneen ku ñëw di ko appuyer voilà ah bi nag kon loolu mooy taxriij bi te imaam at-Tabari daal dina koy solo ci ah, Seydina Abdullah ibn Abbas ah, këne moom Uqba ibn Abi ah, mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib moo ko rey sabran Ah, loolu la imaam at-Tabaraani daal solo ci al-Kabir al-Awsat eh, lu ma wax sànq imaam at-Tabari non imaam at-Tabaraani te góor ña fa nekk góor ñoo xam ne rijaalu saxiix la te tamit solo na ko imaam at-Tabaraani ci al-Awsat jële ko ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud boroom Majma' az-Zawaa'id di imaam nee na wa rijaaluhu thiqaat kon ah góor ñu fa nekk dëgër na kon lool mooy taxriiju xadiis boobu léegi buñ ñëwee ci Seydina Aasim ibn Thaabit ginnaaw loolu ginnaaw gi moom Seydina Aasim radiyallahu anhu kon fekke na Badrin te ci waxu imaam ibn Isxaaq këne moom moo rey ki nga xam ne mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt moom ci as-Saxiix saxiixu imaamul Buxaari raxmatullah alayhi ah, moom ci këne Seydina Aasim dafa bokkoon ci ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam masoona yónni xadiis la boo xam ne inshaa allah dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci ghazwatu raji' ak zakwaan ak ñooñu lihyaan banu lihyaan muy xadiis boo xam ne bu seydina abu hurayra radiyallahu anhu muy xadiis bu gudd imaam al buxaari soloo ko ci kitaabul maghazi seydna abu hurayra radiyallahu anhu dañ ciy wax tuuti résumé ko ndax dinañ ci xadiis la bu gudd dinañ ci ñëw buñ àggee incha allah ci ghazwatu raji' ak ak ñi nga xam ni ñooy banu lihyan yooyu ay xare la yoo xam ni ak ay yónnent yu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónnee woon incha allah buñ ci agsee ci siira bi dinañu ko dina développer insha allah kon ah seyna abu hurayra mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashrata aynan wa amara alayhim aasim ibn thaabit al-ansaari jaddu aasim ibn umar ibn al-khattaab mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónniwoon diis dix personnes dix personnes ashrata aynan ñoo xam ne nag leen rekk a nekkoon seen mission mooy aynan ñu dem daldi koy xoolal les mouvements de noon yi muy noon yi ci lan lañu nekk ngir xam ci lan lañu ne mu yónni woon dix personnes nee na wa amara alayhim mu def na ki leen jiite di Aasim ibn Thabit al Ansaari di Seydina Aasim bi ibn Thabit te bokkoon ci waa Lansaar nekkoon jaddu Aasim ibn Umar di maamu Aasim di doomi Seydina Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah, xatta ida kaanu bil hudda bayna usfan wa makka dhukiruu li hayyin min hudhaylin yuqaalu lahum banu lihyan mu ne nag bi ñuy dem ba àgg ci benn bërëb buñ naan hudda mu nekk entre usfan ak makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ci la leen ay nit gis daldi dem wax ko benn ay nit benn quartier bu bokk ci waa Huzayl ñooñu quartier boobu waa néeg boobu ñu ngi tuddoon Banu Lihyan biñ leen nee ñoom mooy ñi leen gis dañoo dem daal leen yoole ne leen am na diis ñoo xamante ni ci jullit ñi lañ bokk jóge matinat madinatul munawwara ala saakiniya afdalu salaati wassalaam gis nañ leen ci alentour yi dem wax ko waa banu lixyaan léegi nag gaa yi daldi biñ leen yëgee biñ yége jote xabaar bi ñu daldi daldi jóg nu mu gën gaawe daldi jóge nu mu gën a gaawe ngir lan ngir dem jàppi leen bi ñu demee foofu ah ñu yëg ne gaayee ngi ñëw am na ñu ñëw see waa banu lexyaa na ñi ñëw ah, ñu daldi gaaw nag daw uti ji làqu làqu ji dem yéeg ci benn genre montagne ñu ne ci kaw ah, léegi nag gaa yi ñëw fekk leen ci kaw te waa Banu Lihyaan dañoo newoon ñoo xam ne ay specialist lañ ci wàllu tirer flèche ah gaa yi ñëw ne waa Banu Lihyaan ba pare dañoo mënoon a topp ay traces dañ leen ko wax ñu topp seeni traces ba daal di leen gis fi nga xam ne gis ay fañ nekkoon fañ campé woon gis fa ay tàndarmaak yooyu ñu ne lii de li leer lii mooy tàndarmaay rib la topp seen traasu géléem yi ak li ñuy waroon ba ñëw fekk leen fi nga xam ne fa lañu làqatu ci benn bërëb ñu daldi leen wër ci montagne boobu nag ne leen nag a inzilo wàcc leen bu ngeen wàccee ñëwal seen bopp walakumul ahdu wal mithaq an la naqtula minkum ahada bu ngeen ko defee de ñun ñu rey ci yéen kenn kanta seydna Asim radiyallahu mu ne man laa anzilu fi zimmati mushrik mu ne kanta man li ma concerné man mi jiite eh, mbooloo mii yonent bi aleyhi salaatu yónni man moom jël naa samay responsabilité du ma wàcc ci pactu yéefér ne xam naa ne mooy moom xam na ne lii dañ ñuy lool dañuy dañuy wax lu leen neex rek fii mu ne leen rek lañ bëgg mooy capturer ñu daal li ñuy rendi walla def ci ñun lu ñu neex lu leen neex kon nag man moom ay wàcc leen bu ko defee ngeen mucc ñëw leen livrer seen bopp ngeen mucc bu ngeen defee après ñu bàyyi leen ngeen dem mu ne man Asim duma def lool laa anzilu fi zimmati mushrik te moom Seydina Asim dafa doon ñaan yàlla nag avant loolu an laa yamassahu mushrik ah këne bu ko yàlla na bu ko yéefér moom yaramam da doon ñaan bu ko yéeféer laal mooy mooy ne bu génnee àddina da doon ñaan yàlla que yaramam yal na bu ko yéeféer laal mu ne man nag yéen nit ñi yéen ñi ma àndal duma wàcc ci pacte bi yéeféer de donc accord yéeféer man moom duma ci d'accord ndax xam naa ne dañ ñoo nar a lor ba pare mu ñaan ne allahumma axbir anna nabiyya ne ko ñaan borom bi subhaanahu wa ne yal na nga ñu yéggal xabaar bi ñu dal ñun sa yonent aleyhi salaatu wassalaam bi ñu bañee nag comme que gaa yi banu lixyaan ay tiire flèche rek lañ masa man ay spécialiste lañu woon min baynil arab fa ñu toll lañ nekk di sànnanteeg ñoom ay xeej ay flèche fa qatalu Aasiman ñu daldi rey ki nga xam ne ci flèche yooyu ñu doon sànni ci lañ jame na Aasim ibn Thabit radiyallahu taala anhu ardaa li ci des li dal ñeneen ñeneen ñi mu àndaloon incha allah bu ñu àggee ci Euh, waa banu lixyaan seen histoire ak histoire yónnent bi incha allah dinañ ci gën a dugg léegi Quraysh biñ yégee ne rey nañ Aasim ibn Thabit biñ yégee ne rey nañ Aasim ibn Thabit laa ilaaha illallaah Quraysh daal di bég ndax sooru ñeneen ñi daa am bon gaa yi dañoo jël kenn ki daal di koy jaay Quraysh ci ñenn Quraysh nag yëg ne Aasim ibn Thabit daal dinay dee léegi ñu daldi di yónnee foofale bi ñu yëgee lool que ne dem leen ci Aasim ab kooru kooru Aasim fa mu ne mu ne imaam abu hurayra radiyallahu wa kaana qatala rajulan aziman min uzamaa'ihim mu ne nag li tax waa quraysh daal di koy een nii këne boo rey nañu aasim ci foo xam ne fii sorwul ci waa waa hudey la ko rey banu lixyaan te bokk ci hudey ñooñu dañoo bëgg yéen waa quraysh yónnee ni ne dem leen ngeen bu doon tey prélever leen ñu ci kooram ci membre kooram yi dagg leen ci indi ba mu leer ñu ne ñun Quraysh que ne Asim dëgg-dëgg mooy ci dee Allahu akbar gaa yi meroon nañu de mooy gis nga li leen dal Badar nii noo Quraysh explose de colère moom noo Quraysh Quraysh Badar da leen a da leen a traverser seen gorge yi moo tax ñu mer ñu ne ñu yónni benn waay ngir ñu indi an yu'tu bi shay'in min yu'raf bu ko defee ñu xam ne kii Aasim la kuene mbir mi du du du du fausse mu ne kon daa fekkoon mu rey kilifa gu mag ci waa Quraysh loolu nag kilifa gu mag googu mu reyoon ci Quraysh gis na ne bu dee imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi riwaayam bi kan Uqba ibn Abi Mu'ayt bii la reyoon kon kilifa googu nag mu reyoon moo taxoon euh, waa Quraysh nag eene ko een googu ba ne non ñun daal li ñu bëgg dem leen ngeen indil ñu tuuti ci yaramam dagg leen ci yaram yu indi ngir ñu xam ne réellement que ne bon ñun rey nañu ki ki dee dëgg-dëgg mooy Asim ibn Thabit waaye bul fàtte ne euh, dafa doon ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala këne kooram yaramam bu ko mushrik laal mooy bu ko yéeféer laal ah, loolu ndax yàlla dina nangu nangu na ñaanam loolu lañuy gis kon waa Quraysh biñ defe noonu fekk kon dafa rey benn waa ju màgg ci ñoom léegi ñu yónnee pour waa ji dem indi leen loolu indi leen ci kooru Seydina Aasim bi ñu ñëwee fa ba'atha Allahu li Aasim mithla adh-dhulla min ad-dabr fa hamathu minhu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daal di yónnee ay ay njéeréer ay yamb ay yamb ay yamb ay yamb yoo xam ne ñu ngi bari ba mel ni parapluie bu tiim nit mel ni niir boo xam ne dafa tiir tiim nit ki lëndëm këriis moom am na ci benn riwaaye mislu zulma mel ni lu lëndëm mooy dañu wër foofu lëndëm foofu fees fa del euh, muy ay yamb wala bu dee zulma mooy genre niir mooy dañoo bari ba mel ni nuage bu dee zulma mooy ci lëndëm mooy daal ñu bari fa ñoom yamb fa xamatuhu minhum suñu boroom yónni yamb yooyu ba waa Quraysh manuñoo agsi laal kooram fiñ ko denc moom Seydina fi ñu ko rey bàyyi ko foofu te waa Banu Lihyaan daldi koy rey ah kon noonu kon la gaañoo moom Seydina Aasim noonu lañ ko reye te ñi ko rey ñooy waa Banu Lihyaan keroog bi nga xam ne ci lañu yëkk ne ñoom ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni jege nañ ko te yi ñu rey ko noonu moom seydina Aasim ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa